waaw loolu mooy ak maanute voilà léegi ah ginnaaw loolu moom ba léegi imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi fi Zaadil Ma'aad fi siira fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah bokk na ci liñ ci jànge ba léegi mooy xarsu wa minha xarsu simaari ala ru'uusi naxli annaxli wa qismatuha kadalik wa in wa anna al qismata laysat bay'an voilà mu ne bokk na ci liñ ciy jànge que mooy xars li Seydina Abdullah ibn ibn rawaaxa doon def te yonent ma lay saab doon ko yónni muy dem ngir natt à peu près tàndarmaay waa Xaybar ñaata lañ ci garab yi noonu mooy day ñëw xool garab yi wër tool yi ànd ak ñoom naan leen fii tool bi xool garab yépp tàndarma yi ne tool bi par exemple quinze kilos lay def tool beneen sàngam mu dem xool ne bii dix kilo par exemple lu mel noonu mu ne loolu dañ ciy jàng que ne def loolu fekk garab yi wittaguñ leen moo xam ay pomme la ay orange lu lépp mën naa ne ak tamit dajale ko mooy mooy ci kaw loolu ci kaw loolu noonu mu à peu ñu daal di koy séddoo ci lu toll noonu te tamit dañuy xam ne mooy séddale bi tamit tekkiwul ne ab lan la ab jaay la mooy lii ab liggéey la condition luñ conditionné woon que bu amee rendement bi lii lii ngeen di am lii ngeen di am loolu wute nag bay jaay mu ne bokk na ci liñ ciy jàng al iktifaa'u bi xaarisin waaxid wa qaasimin waaxid dañ ci jàngi te tamit mooy ne am na yoo xam ne mooy ne xaaris mooy ki doon def loolu di à peu près mën nañu cee sukkandikoo kenn kese benn expert kese ak tamit que ne après bu mu defee lool moom moo naan comme que ci kaw loolu expertise expertise bi mu def ci kaw loolu la ñuy séddoo mbir mi kenn tam moom kepp la woon loolu mooy day dem ci lu bari mooy am na mission yu bari on n'est pas obligé bu ko kenn mënee def dub yi jaru ko jarul moo tax suñu administration yi ci suñu réew yi léeg-léeg mu tardé ba pare nekk lu luur da ngay gis yoo xam ne ñun en général day nekk pour lan pour pour pour engraisser ay gaay wala Euh, euh, neexal ay ñoo xam ne dañ maa jàppaloon ci campagne ba ak loolu il faut ut utal leen place da gis loo xam ne kenn nit man na koo def ñu jël ñu bari daal di leen fay teg ndax suñu mairie yu bari nit ñu bari nga fa nekk loolu lépp jaru ko nit ñu bari ils ne sont pas indispensables ils ne sont pas indispensables ndax yooyu moom moom yenn da nga koy gis ba France ah li gars yi wax fan yi naan collectivité locale yi fonction publique li ëpp ci fon la fonction publique francaise ci collectivité locale yi la ndax te ñoom ni ñu dafa bari gars yi naan nii moom il faut ñu taaye ci affaire bi mooy ne bu dee ne li ko waral mooy li liggéey boo xam ne benn nit mënoon na ko def mais jarul ngay jël ñaan yonent mi alayhi salaatu salaam yónniwul ñaari nit Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu moom kese la yónni ngir muy def loolu te ci kaw ay waxam expertise bi mu def ne il faut mu nekk koo xam ne ku compétent lay doon ku compétent nga xam ne ay ak ak ak compétence am du susciter discussion wala ay doute il faut pas tamit ñu jël liggéey boo xam ne jox ko koo xamante ne nii moom compétent wul parce que man il il fait partie de mon parti politique non parce que moom ci sama groupe la bokk rek naa ko dugal fenn créer ay entité yoo xam ne xam nga yenn entité yi jariñul dara man jusqu'à présent je me demande conseil euh, kii euh, euh, des territoires des terri kii local ban njariñ la am man ba léegi xaw ma ko mooy loolu mel ni lu fi taxawal Sénat bi léegi collectivité locale yi xaw ma lan te ñuy nekk jam ñaaju seen siège bi xaw ma loolu bu dee ne ba Sénégal existé ba léegi masula am ñu bëgg ñoo gëmloo que ne en deux mille quinze wala deux mille seize en deux mille seize que ne loolu su dafa mujj léegi nekk lu indispensable ngir dëkk bi dox loolu jar naa seetaan conseil des terri des terri territoire xaw ma lan local loolu man xaw ma ban njariñ la am xaw ma lan conseil sangam environnemental xaw ma ban njariñ la am. xaw ma ban njariñ la am këne ñu ngi dajaloo combien de fois par année mbir mi du ñu ngi dajaloo mooy ana lan la ñu apporter loo xamante ne nii manul woon a ñàkk ci réew mi wala day suqali réew mi bu dee ne loolu nekk na man damay poser ay question mooy bu ma nee man xaw ma lu muy jariñ tekkiwul ne dama ne loolu amul njariñ déedéet dama ne man xaw ko te du man kese am na ñu bari ñoo xam ne man waxtaan naa ci ñoom ñu ne ma ñoom it xamuñu mbir mi lu muy jariñ ñooñu bon ñoom dañuy jëngu ci côté politique bi léegi man leeru lool dama man bu nee amul njariñ mais amul njariñ ñu ko fay def parce que ay dépenses la yu ñuy yu ñuy indil te du ñu jariñ dara bu amee lu muy jariñ xanaa boog ña ko fa créé bu dee amul njariñ c'est ça sa que amul njariñ ngir recaser ay gaay jox leen poste ñu mën a toog xanaa loolu mën na ko jariñ mais loolu est-ce que loolu saa jariñ réew mi du ko jariñ dara mooy ne yoo xam ne kenn mën na koo def comme fii moo tax mu ne wa minha al iktifaa'u bi xaarisin waahidin wa qaasimin waahid lii dañ ciy jàng que le fait bi alayhi xam ne ci am accord yeeg waa yooyu kenn kese la doon yónni Xaybar muy Seydina Abdallah ibn Rawaha ngir mu def à peu sa simaar li nga xam ne mooy récolte bi ñaata ci nekk ak buñ ko jiwee nan lañ koy séddoowe kenn kese soxlawul woon deux bu ko soxlawoon mu def ko voilà waaye. dañ ciy jànge tamit benn affaire mooy jëfu Seydina Abdullah ibn bi nga xam ne rabbin juif yi pan kàngamu juif yi dañ cee dañ cee dañ cee dañ cee yéemu mooy ak maandute ci lépp nit dangay maandu ci lépp wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa suñu borom ne wala yajrimannakum bu mu leen yóbbu ngalawaay mukk xaw mi nit ñoo xam ne yéen da ngeen a ñàkka da am da ngeen ñoom wala da ngeen am loo xam ne animosité wala lu ndox seen digganteeg ñoom bum leen pousser ngeen bañ a maandu envers ñoom i'dilu maandu leen huwa aqrabu mooy li gën a jege li waa ragal yàlla mooy Seydina Abdullah ibn Rawaha lan la leen wax biñ koy jéem a korom loolu mooy lis julli tamit noonu la noonu la war a mel incorruptible incorruptible bu la kenn mën a corrompre ci dara ndax kenn jaru ko fi boo xamee ne man buur yàlla mi nga xam ne ya'lamu sirra wa wa wa ma axfa ya'lamu sirra wa axfa li nëbboo secret yeeg li làqu lépp xam na ko te suñu yonent mi alei satu salaam waxoon al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak mooy ne nit ki loolu ngay jàpp xam ne ngay jaamu yàlla ba xam ba jàpp ne annaka tara këni yow da gis buur yàlla ndax jullit bu ne bu doon lépp lu muy def lépp lu muy wax day teewlu muraqaba ak boromam xam ne muy teewlu këne boromam a ngi koy gis mais boo demee bay njaaloo di nga ne ah non buur yàlla di di ma xool may njaaloo loolu quand dem bay randal alalu jàmbur ma ah non non non non bu fi kenn newul fa inna allaha yaraani fa in lam tarani nnaas fa inna allaha yaraani bu ma nit ñi gisul mais buur yàlla mu may gis wa huwa xayrul xaakimiin mooy ki gën àttekat yi comme que moom may gis ah loolu nag kon manuma ko def mooy bu doon nit ki da ngay teewlu tout le temps loolu sa jëflanteeg yépp amul ne man voilà bon c'est la démocratie c'est la la laïcité man en tant que musulman bu ma nee sama kër wala sama religion ne bu ma génnee ci euh, dëkk bi toj réew mi nag déedéet toj réew mi police bi nekk ci ci tali bi moom bu doon teewlu loolu obudillaha am annaka tara jaamul sa boroom comme si yaa ngi koy gis al ihsaanu an ta'budallaha nga rafetal mooy loolu te loolu pas rafetal mooy yow kon léegi ñi àggul dara yaay rafetal ñoom bu leen neexee ñu def leneen déedéet mooy jullit bi lool la jullit dafa war a xam ne buur yàlla laa ta'xuduhu sinatun wala naw nga ngëmmentu du ko dugg nelaw du ko dugg du ko jàpp moom amul dara looy def lu dul ne dina ko xam ya'lamu sirra wa axfa huwa ya'lamu ma fi sudur moo xam li ci dënn yi laata ñu koy génne laata mu fay ne moo ko xamal bu fa génnee bu fa newee nan la fay newee ak bu génnee nan lay mel loolu lépp moo ko xam li waroon a nekk te nekkut bu nekkoon ana lan conséquence lay jur buur yàlla xam ne loolu lépp kon kooku nan ngay defe loo xam ne kooku mënul ricc ci moom na Seydina Abdullah ibn Rawaha loolu la xam ce n'est pas man dama ñëw fi ay juif la ñii samay noon lañ ñu ma def déedéet dafa doxale ñoom maanu gaay di ko jéem a corrompre amuñu ko amul ne ay yéefar lañ amul yooyu moom jaratu ko xool waa jarul seet c'est des tubaab quoi tubaab yi boo nii fii defal lu la neex déedéet ku la wax loolu mu ngi lay wax lu nekk ci gannaaw dëgg loolu amu fi de mooy muy tubaab mongol bu gëmul dara atabaskin bu gëmul naada ab mm, mm, mm, maya bu gëmul tous ñoo ci yem akub jullit bu dëkk biir Makka ñoo yem amoo duwaa ji maandu ci kii maandu woon maandu te farata la voilà mag maandu te farata la ci envers ñépp envers sa bopp envers say doom envers say soxna envers say mag envers say waajur envers ah, ñépp envers say soppe envers say noon ñépp a ci yem dangaa war a maandu ci ñoom luñ la def lu metti say noon waroo leen a dénigrer wala nga leen di waxal lu amul wala nga leen di seedeel loo xam ne leer na ne ñoom meluñu noonu moo tax Seydina Abdullah ibn Rawaha incorruptible radiyallahu ta'ala anhu wa arda gaa yi ne ko gis nga saay kaay ñu gis la <laughs> bon ñu dajaleel ko ay or ak yooyu ngir léegi affaire bi loolu la mooy yow boo fi ñëwatee nañ lay jox lii mais ci condition tu ne déclares mooy gars yi liggéey tamit loolu la les fausses déclarations au fisc fausses déclarations à l'ACDIC e ay yooyu yooyu yëpp du yëfi jullit yooyu yëpp du yëfi jullit xam nga xaalis bi neex na nga naan gars yi seen tax yi dafa kii ma ne loolu du yëfi jullit fausse déclaration pour am seeni loolu du yëfu jullit walla mooy ne mbir da ngay maanu Seydina Abdullah ibn Rawaha lu leer gars yi dañ ko ci lañ ko naroon a yóbbu mu bañ fait des fausses déclarations boo fi ñëwee suñu récolte bi di 1000 kilos par exemple yow waxal ne bul wax 1000 bul wax 1000 dindi ci 10 10 000 wala 2000 wala sax 1000 dindi ko ci ñu jox la lii pot de vin yi dessous de table yi voilà maccaat yi yooyu yépp mu bañ waxamal leen lu leer ndax nit jarul ngay jaay sa personnalité li gën a nga jaay sa diine ngir lool yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya qalil li yonente mi alei satu salaam doon wax nit ki tuddoon nañ ko fan ye dañu nekk jamono joo xam ne ka qita'il laylil muzlim fitne yi dañoo bari ñun ñii moom ñu ngi dund nga xam ne yusbixu rajulu musliman wa yumsi kaafiran wa yusbixu musliman wa yumsi musliman wa yusbixu kaafiran yabi'u diinahu bi aradin min ad-dunya nit ki day dund fitna yi daf mooy fitnaay xaalis zuyina linnaas xubbu shahawaati min an-nisaa wal baniina wal qanaatiiri al-muqantarati min ad-dahabi wal fidda wal xayli al-musawwama ainsi de suite mooy yooyu dafa neex am na ñoo xam ne seen problème mooy mooy femme yi femme yi tamit ñoom seen am na ci ñoom ñoo xam ne seen problème mooy beaux gosses yi mooy les beaux gosses yi naan les beaux gosses te ay yambar kese la du bu gosses waaw yàlla mën na ko mayu taar mais euh, ab taar moom bu diine àndul loolu taxul ñuy wax voilà fa far bi zaati diini taribat yadak <laughs> alayhi salaatu wassalaam waxoon ku fiy takk soxna di xool ne rek maquillage ba jekk naag moom nag é femme bi nag moom artiste la doxinam neex na ma oh day yokk kot de kii moom bi yoboo eh, ñàkkatir lan <laughs> la gaay wax eh, <laughs> rombati rëccu la waaw rombati rëccu mii kii de bu ma xoolee wam robb ma ci rëccu laay dëkk yooyu taxaw ndax lan greffage ba rafet na kese wala am na code kese wala yée non c'est que nag non elle parle bien l'anglais quoi chatt comme waaye yow mais comment elle elle elle elle manie langue de chis de de Shakespeare c'est nan waaja pire <laughs> Shakespeare xaw ma <laughs> Shakespeare non ella manit waaye ah, yow non femme bi nag ba ma ànd ak moom fu non man man damay yëkkati ah. mooy yooyu moom moom amul benn sens ndax loolu <laughs> dina may jamono lool mu ñàkk ko te boo mooy du yàgg loolu noonu te tem nga takk ko jur ba nga ko takki affaire boobu deñ bu dee looloo la fa dugaloon nooy def danga koy fase ah <laughs> moo tax ay alal jeeg alal ñaata yoon nga gis ay nit yoo xam ne ay milliardaire ana Madoff mu ñu nekk en Bernard Madoff mënee nga xam ne fee ca eh, New York sawaay Madoff li yoroon mais Madoff a nga eh, kaso te Madoff ay milliards ay mais mais da doon drainer lu bari ay na Madoff mooy damaa exemple bu jege <laughs> voilà Madoff a ngoog te pourtant Madoff borom alal la woon ak ñeneen ak ñeneen ñoom dañuy xëy réunion wu parce que am na fa benn foos fu ñu dugaloon seen alal muy indi lu bari ñu jekk loolu màmm mu yóbbuwaale seen économie yépp ba ñoom la sekk mbooro doon wax ak dafa naa dane woon <laughs> bari na boroom alal ju la romb nga koy ñee buñ ci dindi woon àqu nit ñi dootul dese dara dara dootu ko dese wala lam ñii sax dañ koy nangu mooy ne loolu la kon affaire bi mooy yooyu noonu nit yooyu daf ko neex hubbu shahawaati minan nisaa bu dee góor ñi ci jigéen jigéen ñi góor ñu yor bu ko defee ñu naan mon homme ainsi de suite ak yooyu toonom dara mooy ne loolu mooy ay kii la ay ay ay ay ay bànneex la yu yàlla def ak alal yi alal xam nga alal mooy ne yooyu noonu jarul loolu warul fëq sa bët loolu warul a fëq sa bët ak tamit am ay ñu naan immeuble yi moo ko yor oh. Oh, xoolal rek lu fi kawe lu ne mooy boroom sawaay de firme mi bari nañ waaw Diop Diop Diop Diop et te frère bi moom la de oh Diop moom seen CSA bi seen xawma CA bi wuu waaw seen firme bi dox na mooy ne loolu warul fëq sa bët alal yooyu warul fëq sa bët ba tax ngay def lu yàlla tere Seydina Abdallah ibn Rawaha mu ne leen mais eh, seen yi ngeen may jox di ma jéem a corrompre ma ne yéen nanguwuma ko pare mu wax leen xamal leen seen bopp xamal leen seen bopp ne leen li yàlla bind ki ma jóge ci moom mooy maandu te ñuy wax ki ma jóge ci moom muy alayhi salaatu wassalaam moo ma gënal mais moo ma gënal lan ku yàlla bind yéen ñii ma ñëw ci yéen yéen laa gën a bañ ci ku yàlla bind mais nag sama sopp ko moom alayhi salaatu wasallam ak sama bañ leen yéen du tax mukk may jël loo xam ne seen àq la yéen di ko jox loolu du ko def moo tax noonu tamit ngay dimbalee sa mbokk du ne man xam nga africain yi surtout bu ñu nee ci pays yu mel na Europe yi kii mooy bee ñu ne dañ leen di acte de racisme ak yooyu te dara du acte de racisme mooy ne yow doo ñëw parce que noir la rek am na problème ak tubaab nga ñëw dàmbale nga bëgg a faral sa waaj ndax sénégalais la kii la non déedéet boo ko defee juum haadaani xtasama haadaani xasmaani xtasamu euh, ño mooy ñu ñëwoon tasawaru ay ñaaya nga ci tasawarul mihrab voilà gaa yooyu nga xam ne bañ tëbee ci say naa yonent yàlla Daawuud alayhi salaatu wasalaam doon ko kii mu déglu kenn kenn daal di joxe àtte après mu xam ne juum na lool la mooy ndax il faut nga déglu ñaar ñëpp il faut nga déglu ñaar ñëpp boo dégloo nag xam ne sa waa ji lañ tooñ nga ne ko yow lañ tooñ unsur axaaka zaaliman aw mazluman dimbalil sa mbokk bu dee dañ koo tooñ wala moo bu dee moo tooñ wala dañ koo tooñ nan lañ koy bu dee moo tooñ xam nañu ko bu dee moom lañ bu dee moom lañ tooñ xam nañ ni koy dimbalee bu dee moo tooñ nag mooy nga téye ci loxoom ne ko yow waa ji moo am dëgg nag ah sama waay nga mais quand même <laughs> waa ji am na droit bi parce que manu ngeen a dëkk tamit nekk ci immeuble bi nga nekk fi di perturber mu génn di la ko wax defal la ndox nga ne dafa raciste di ko saaga amoo ci droit bu ñëwee nettali la ko. nga ñëw mu naan la sama voisin mais ñoom dañu raciste tubaab yi nii lañ mel saa bu xew xewlee ñu ñëw di ma fëgg wala ñu ñëw naan ma ay démb lii mais yow est-ce que defoon nga benn mot ñoom ni ñuy def buñ naree am benn xew wala benn cérémonie wala mariage wala boog benn am feet bu ñuy def mais dañuy bind ma def ko ci ascenseur yi foo xam ne ñépp dinañ ko gis wala ñu ñii ne ñu on on s'excuse jour tel ak tel de l'heure heure tel ba tel dañoo am benn fête dañu am benn lu ñu fiy def ñu ngi dë ñu ngi dë ñu ngi leen di jéggalu ci li nga xam ne mooy derangement bi nga xam ne occasionné mais ñun est-ce def lool kooku kay bu dee moom ñoom noonu la ñuy def ñun bu ñëwee amul yëgle affaire brutalité yooyu mooy lan mooy comme li ñuy def suñu dëkk rek suñu réew yi ni ñuy jëfee rek affaire yépp a brutal presque affaire yi buy ñëw yow doo ci tël lay dalay rek. mooy jeel démocratie ak affaire nit amul dangay ngay ñëw rek aywa moo tax même même même même même même même même même euh, yi ordre yeeg décision yi état yi jële sax moom dangay ngay jekk rek mbir mi këpp sa kaw amul concertation amul lii neex na leen neexu leen amul mais loolu du demee noonu yow kay bindoo not defoo not defoo dara nga xëy nit ñi moom mu am mais war a noppale ko bu ko neexee ngeen ñëw commencé di coow bu ñëw di leen fëgg wala mu kii nga naan waa ji dafa raciste nii lañuy def tout le temps mais c'est lool boo ma ko waxee en tant que man jullit wala sa mbokk nga ñëw wax ma ko naan ma dama naan ah <laughs> li ma war ta war la yow muy dégloo keneen danga naan ko ah sëñ bi nag walla soxna si nag ah waa ji nag neexul ba neexul waaye wax na dëgg de do affaire racisme de parce que nag waroon ngaa bàyyi nokk wax leen ko manoon nga bàyyi note wax leen ko ndax lool bu dee da nga bàyyi note ñoom lool dañ ciy tenir compte ndax dañuy xam ne ñoom da leen di dal mais waxoo dara nga bàyyi mais c'est normal tapage nocturne loi bi da koy tere yow noonu nga def ñu wax la après nga bëgg koo mere loolu la mooy da koy wax dëgg mais doo fa nekk naan moo ñoom nii lañ mel nii lañu mel après yow ngay gina xam bu ñoo xam ne dangaa waroon a def lu lu rafetal seen diggante même buñ bokkul ndax ay voisins lañ te kooku dafa am àq boo xam ne aqu xaqul jaar nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na Seydina Jibril alayhi salaatu doonul woon deñ di ma soññ ci wàllu xaqul jaar ba ma foog ne mais ba ma foog ne dina ko doon lool bu ma génnee àddina mooy nit jullit bi bu génnee àddina kenn dina ko boole ci ñi nga xam ne dañuy doon seen voisin seen seen mbokk tellement foofu la tollu waaw te amul jullit la am jullit ñépp ci yem kon loolu la mooy Seydina Abdullah ibn Rawaha jàngal ñu fi lool mooy maandute envers tout le monde bu dee ne cette fois-ci il le faut sa waa dëkk tooñ nga ne leen sa waa réew nga ne leen yéen a tooñ nga ne leen nga ne leen yéen yéen a tooñ ce que man ci yéen laa bokk que damay wax ne yéen tey lu xew lu ngeen def ma ne gongo non lu ngeen def ma ne gongo loolu la tamit man manumaa bokk ci tariixa lu gaayooy def ma ne dama leen di jàppale même bu dee neen la duma nekk murid ne man léegi ay gis ay murid yu tooñ ma ñëw parce ñoo bokk sëñ bi après ma ne man bon ma leen di kii tout le temps ma ne comme que ay murid lañu man dama leen di jàppale déedéet walla man ab tiijaan laa sama mbokk yi daal lu ñu def lu ne ñoo tooñ ak man yooyu yépp saa yi en tout cas daal ñoom ñoom duñ mooy ne affaire bu du deme noonu affaire bi du deme noonu mooy bu dee ñoo tooñ ma ne leen yéen a tooñ mais yéen a tooñ ñoo bokk Seydina Cheikh après buñ bokkee Seydina Cheikh nag dañuy tooñ radiyallahu anhu dañuy tooñ ah ñoo bokk seen bi dañuy tooñ la la la radiyallahu anhu loolu lay tax ñuy tooñ après bu ngeen tooñee daal man mën a parce que ñoo bokk sëñ euh, euh, Bamba léegi euh, <laughs> radiyallahu lu leen neex def ah non bu ñu deful lu dul noonu ma ne leen ah, neexul ba neexul mais yéen a tooñ ah. yéen a tooñ loolu mooy ak maandute te tamit bul fell àqu kenn àqu kenn bu ko fell parce que sam noon la parce que sa noon la lii di droit wam nga xañ ko ay droit wam pour wan ko ne parce que sama noon la déedéet loolu dug maandu mu ne leen li may man yéen moom laa gin a sopp te yéen laa gin a bañ waaye nag loolu duma ma yóbbu mukk ma jël loo xam ne seen àq la di ko jox lan la juif bi waxoon rabbin yi ne bi hada bi hada qaamati samaawaati wal ard bi hada ci lii mooy maandu te gii nga fi wax qaamati samaawaatu ci la asamaan taxawee ak suuf wal ard wada'aha lil anam arrahmaanu allama alqur'aan xalaqal insaana allamahul bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash-shajaru yasjudaan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan Allahu akbar mooy maalu de googu la bi hada qaamati as-samawati wal ard ndax gis nga te boo defee mooy gis nga makaarimul axlaaq yooyu noonu la yéeféer yi gis ci yow mais naw diine ji imaginer bu jullit bu nemeloon nii mais jaratuñ propagande jarul mooy buñ defaroon suñu jikko yi fexe mu di ko dëppaleeg li yonent bi jikko yonent bi alayhi salaam ak li mu jàngale mais waa suuf waa suuf léegi ñu embrasser l'islam léegi nga gis gars yi seen préjugé gi am ci tulli ni parce que suñuy comportement ñoo ko wane ñoo ko wane doxal ci quartier yi nga xam ne ay kiiwa fi ëpp ay ay musulman fi ëpp doxal rek abribus yi toj nañ leen arébus yi nga xam dañ koy def dañu mujj ba yenn quartier yi gars yi ndeysaan fii ci Lyon par exemple man moom laa mën a wax gars yi dañoo mujj ay fer lañ fa def au yi nga xam ne verre la doon nekk abribus yi weñ lañ fa def léegi parce que tout le temps presque ñu toj ko tout le temps tout le temps ñu toj ko mais loolu ba pare léeg-léeg ñu taxaw ci bas d'immeuble yi yor seen moto yi di dawal sans casque di yuuxu di wër ci tali bi di accélérer tànqal ñépp te ñu nekk ay xale yoo xam ne ñii ay 15 ans ñii ay 12 ans ñii presque kenn majeuru ci wala ñi ci majeur ñenn ñi ci majeur pareil mel nit ñi amuñu waajur ñu nekkee lool bu buñ jotee police yi nga dégg nag parents yi génn bu ci kenn faatoo ñu naan seen doom defu woon dara ils étaient normal kii alors que c'est pas vrai c'est pas vrai fii li yi wax dañu doon yenn fii lu fi yàqu ñoom la woon lu fi yàqu ñoom la man duma ne julli laa ma tëb nag di leen faral ci lool parce que am na yaa moor doom te moor doom bi ñoom ñoo ko waral ñoom ñoo rey seen bopp nekk fi yor sa moto di jot ngay tànqal nit ñi timis jot ngay wër di cadrer di accélérer boo paree jox ki ci des mu def noonu ngeen amal ak kon bi yépp di bourler feu yi di mettre sa vie en danger nit ñi dem jàkka di la romb sa xaritu bàyyeeg yooyu duñ la wax dara comme si rien n'était romb leen taxaw waxtaan ak ñoom ñu kii ñu dem continuer bu ci kenn waddee policier di ko topp mu wadd dee ñu ne policier bi la mais pour du policier bi am na ñoo xam ne sax bi ñuy dee policier du fa nekk dañuy cabre di bëgg ku leen gis far wadd seen bopp yu toj ndax duñ sol casque en général mais loolu xool jikko yooyu nga mel ko mais yow dëkk boo xam ne ñi ëpp duñuy jullit nga mel noonu ba pare nan nga bëgg leen gëmloo ne kon da ngeen war a accepter l'islam te ngeen wane fi image yu mel noonu kese mais dañ naan mais ñun dañoo dox xanaa boo gisee yenn préjugés yi am ci réfugiés yi jóge ci pays musulman yi mais parce que jullit ñi ne fii ci réew mi France ñoo fi wane loo xam ne moo tax ñu ragal leen ba nga dégg ñenn ñi di ñeme naan gars yi c'est des délinquants te pourtant gisa ab réfugié bu jóge Irak di ñëw ñëw sonn nekk ci mbedd yeeg yooyu nga ne délinquant la te pourtant gisoo mu def benn délinquance foo teg sa wax jooju parce que préjugé nga ci am parce que ñi ne fii nii délinquance bi ci lañ ne pas ñëpp mais dañ koy wane dañ koy gis ñu nekk ci délinquance bi presque braquage yu bari buñ ko waxee daanaka laata ñuy wax tur bi ci quatre-vingt-dix pour cent bracage yi am France da ngay mën a waat ne ab jullit la tur jullit la te moom lay woote woo il suffit ñu wax tur bi <laughs> daanaka nga leer na ne waa ji moom suñu mbokk la quoi. mooy loolu boo ko melee cim réew nag nga mën a convaincre nit ñi ci diine loolu moo tax suñu problème léegi ñuy problème mu tarbiya la problème mu delluwaat à la source muy alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la mooy ci kër yi ci geste yi xale yi def du bàyyi muy def ñu koy bàyyi lu ko neex def lu ko neex wax déedéet yaa xunaam dégg lam waxoon Seydina Omar ibn salama ibn abi salama omar ibn abi salama xale bu ndaw boobu newoon këram radiyallahu anhuma di doomu seyna abu salama yaay umu ak umu salama nekkoon doom jiit leen nee na bu ma doon lekk man dama doon jël sama loxo di ko dugal fu nekk bool bi dañ koy teg may xool bu ma xoolee fële ca kanam loo xam ne lu ma bëgg ma jël sama loxo de yóbbu sama loxo ba foofu gis feneen palaasu keneen lu ma bëgg ma jël yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma yaa ghulam allahu akbar yaqulu kii wax mooy kan al Mustafa alayhi salaatu wasalaam kon déglu leen yaa wunaa allahu akbar wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik allahu akbar allahu akbar ba ci ni ñuy lekke mu gis ñu toog ci palaat xale bi def lu dul noonu mu corriger ko kooku bu gisoon ab xale buy def lu dul noonu ci mbedd mi da koy bàyyi noonu mu dem comme ñun niñ koy defee ndax tamit leen la mooy kiy wax sax gars yi dañ lay réprimander par parent mooy ñëw porter la plainte bu dee wala cëy ci wala ginu ngeen bàyyi seen doom yu gën a reew ngeen topp doomu jàmbur yooyu mooy loolu la ku nekk jàppoo sa mbokk comme ni nga jàppe sa bopp mooy faay bi ay hybride lañ suñu nekk musulman ci ci kii jikko amut jikko moom daanaka jikko yoo xam ne xaw ma fuñ ko jële te tamit tubaab bi melul noonu tubaab bi melul noonu tubaab bi ndax tubaab bi day ragal moo tax di nga gis amul délinquance bien sûr mais proportionnellement ak ñun mais c'est c'est totalement c'est mais yow ce n'est même pas comparable ce n'est même pas comparable ce n'est même pas comparable yow yaakaar nga ne alayhi salaatu wasallam bu ne loolu lay def lekk mu ne ko yaa ghulam xale bii dugal loxoom fu ne di ko teg fu ne mu ne ko yaa ghulam yow gone si samillah booy lekk tuddal yàlla bismillah ngay wax wa kul bi yaminik te booy lekk lekkal ak sa ndejoor lekkal ak sa ndejoor wa kul mimma lekkal sa kanam bu sa kanam bi jeex ngay avancé par ndànk-ndànk waaye bul jël sa loxo bi fu nekk nga dugal ko fa lii la lii la mooy nit danga koy ak tarbiya ak tarbiyatu bil af'al mooy di yar nit ci ay jëf ci li muy jëf nga koy yar ci pendant bi muy def loolu mais tarbiya ak éducation du ay wax kese ak tamit toog bi jaay man toog rek laxisme boo xam ne kenn xamul noo koy tudde kenn xamul noo koy tudde ba ñu mujj jàpp ne lu jaaduwul li ñuy def dañuy mujj ne foog ne jàpp na ndax kenn masu leen a wax non gis xale yoo xam ne kenn masu leen a wax non lu ñu def noonu la nu ñu def noonu la ñu daldi yare de ko yare de ko benn peeru yare de ko boo xamante ne nii mais presque yow après yow bu bu jógee bu newul fi yow presque du mën a dund fenn fu mu dem nag nga jàpp ne gaa ko bëggul voilà moom support nit ñi supporté wu ñu ko dañ koo bëggul dañ koo bañ alors ko du loolu jikko ji mu yor la di nga def ci moom ndax yaroo ko kon loolu bu ñu melee noonu. yor jikko yu mel noonu mais mënuñoo convaincre kenn nañu waxante dëgg rek nañu ko mënuñu convaincre dë kenn mënuñu convaincre kenn kon affaire yi loolu la maandu tegi il faut ñu maandu ce n'est pas waa ji gëmul ab ate la wala ab loolu ma ñëw di jëli àqam wala boog ma koy waxal lu waxul walla may jël ay àqam di ko neenal loolu warul voilà loolu noonu warul te warula a demee noonu loolu la il faut ñu nekk ñoo xamante ni dañuy maandu maandu ci suñuy wax maandu suñuy jëf maandu tamit ci suñuy jëflante ak nit ñi bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi te imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi daal di koy wax mu ne wa minha jawaazu kadibil insaani ala nafsi wa ala ghayrihi ida ida lam yatadamman dararu dararu dhalika dhalika al-ghayri ila ida kaana yatawassalu bil-kadhibi ila haqqihi kama kadhaba al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu anhu ala al-muslimina radiyallahu anhum hatta akhadha naalahu min Makkata min ghayri madarratin lahiqat al-muslimina min dhalika al-kadhib Ah. léegi mu ne bokk na ci liñ ciy jànge mooy possibilité wu nit ki wax lu amul ci boppam mooy wax lu wuteeg lu am ci boppam ci ay mbir boppam nit ki di wax ci boppam loo xam ne amul i wa ala ghayri mais wax ci keneen ku moom mbokkam loo xam ne amul mais ci condition la ida lam yatadamman dararun dararu dhalika al ghayri ida kaana yatawassalu bil kadhibi ila haqqi loo xam ne que wax jooj muy wax lu amul ci waa ji du du indil problème ay lor ci waa muy wax loolu ndax bu nee ne waa ji yow da wax loo xam ne amul ci benn waay loolu nar ko indi ay problème comme ma ñëw <laughs> di dawal oto euh, euh, yorumay papier police yi jàpp ma ma ñëw voilà contrôle euh, bonsoir contrôle de les pièces de la voiture ma joxe pièces yi comme que pièces yi Babacar Ndiaye ci ne président Babacar ah këyitu oto bi man yoruma samay këyit yoruma ci dara ñu ne ma yow yaay kan man ma ne Babacar Ndiaye yoruma permis mooy infraction la maa ngi dawal sans permis même bu dee këyitu carte grise bi turama ci ne ma wax yooyu yépp ne moom la mooy amul de toute façon man maay man man man mii <laughs> xam nañ ma ma ne Babacar Ndiaye la tamit gars yi def PV yeeg yëpp ñu tudd def ko ci turam ak yooyu yëpp après man ma dem sama yoon mooy loolu ëpp mais indi na indi naa ko lor wala non gars yi ba pare mooy yamul foofu ci permis ñu war ci am retrait de point tamu mooywul mu war ci am procès bu dee loolu dina ko juróom mooy dama jox exemple kese retre de point peut mu am ci wala boog daal ay amende yoo xam ne. dina mooy lor lay doon ci moom ak yooyu ba pare man ma toog mooy loolu aw ma droit bi aw ma droit bi ndax lan man li may def mooy waxuma dëgg te tam en plus mbir mi day indi lor ci kaw kooku mu ñàkk ci point am xaw ma woon ndax deux points ko dese woon léegi gars yi nangu police yi bind ñu ne léegi dañuy nangu point léegi moom mu ñàkk manatu la dawal ndax kat ndax man déedéet loolu man da ne ah. mooy il faut mu nekk lan. te dafa am ñaari condition du lool kese de du ne maa man non grawul même bu dee ne man wax naa ne du moom la te du moom loolu du ko indil lool du lool kese de mooy fekk man ma am àq boo xam ne sama àq beneen condition bi mooy sama àq la mais bu ma waxee dëgg duma ci jot xam nga am nay kàccoor yu mel noonu yoo xam ne buñ yoree sa mbir moom bés foo waxee dëgg doo ci jot ñoom il foo nga wax lu amul ngir mën cee jot il faut nga wax lu amul ngir man cee jot xoolal am na benn exemple boo xam ne euh, léegi la ma dikkal ci mairie la woon mairie mairie yu Sénégal yi ngay jot laaj sa extrait gars yi di la dawloo di la dawloo di la dawloo di la dawloo waaja ñaari gaay la woon mais liñ euh, def dawloo leen ba sonn kenn ki gaa yi mujj ne leen léegi yéen indi leen deux cent fekk loolu joxe woon nañ koo pare affaire timbre ñuy wax mais ñu jekkit ne leen di leen dawloo ay ñëw leen kiiwag ñëw leen ñëw beneen jour ñu àndaat gaa ñu ne leen finalement léegi pour ñu jox leen ko affaire bi foog ngeen joxe deux cent deux cent wala cent yu mel noonu mais kenn ki daal di dem uti ko keneen ci daal di ñëw ne moom <laughs> ne yaayam nee na du ko joxe ndax yaayam euh, ne yaayam diw la waa ji nag jàpp na ah kon diw mooy sa yaay mu ne waaw waaw ah, waaw ko léegi mu jaar ci kaw lool moom joxewul dara mais keneen ki xas naa joxe ba pare mooy ne par exemple kooku wax ji wax keneen mooy yaayamay diw même bu dee du dëgg mais ci boobu noonu boobu day dagan ndax lan ngir lan wax lu amul ngir daal di ndax bu nee diwee sama yaay mooy amul benn lor mu muy indil yaayam mais ngir accéder ci àqam la lool foo ko teg yow mu ne ndax li al-Hajjaj ibn Ilaat def ngir jot sa àq nga wax yow premièrement le fait que ma ne man diwa ma jur te fekk diw juruma mooy lool amul mais le fekk ma ne diw moom moo ma jur mooy waxal naa ko moom loo xam ne amul ma ne moom ne moo mooy sama yaay moo ma ne sax man naa ñëw naa la wax ne man man doomam laa xam nga wax naa loo xam ne moom waxu waaja loolu la defoon waajoot lii may wax nag ab bu réel la de loolu lu réel la lii may wax ñii naan gars yi ñaar ñi ne moon mairie léegi finalement gars yi ne ko ah diw mooy sa yaay léegi ñu kii ko jox ko affaire bi sans lool alors que kenn ci moom moom comme ko joxe na xaalis ba pare c'est mort moom mooy waajale li mu def kenn doo ñëw naan ko yow yow kàccikat bi nga doon lii nga wax nii amul mooy <laughs> amul mais noonu la mën a def ngir accéder ci àqam noonu la mën a def comme li al-Hajjaj ibn Ilaal radiyallahu ta'ala def bi muy dem ne day jëli alalam Makka keroog biñ ci bi ubbee Xaybar ak yooyu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam may ma ma dem Makka ngir récupérer fa sama alal mu ne ko demal mu ne ko waaye nag yi ma permetre ma wax ci yow lu amul. ndax bu ma deful noonu waa Makka sama alal ja du ci jot yonent ma lay saabsaab ne ko waxal demal jox naa la carte blanche. mu dem ne yonent ba ñëw waa Makka di ko di di doon wër doon yatalaqawna ar-rukbaan al-axbaar min ar-rukbaan doon xaar di eh, jël li nga xam ne mooy eh, information ci eh, caravane yi bi ñu agsee bi mu agsee gars yi kontaan mu ne leen. qutila muhammadun sallallahu alayhi us non qutila asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qatlan varian rey nañ leen rey goo xam ne masu ngeen koo gis wa usira muhammadun te sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam daal dinañ koy def prisonnier te yi kat nee nañu bu li ngeen xamul si lu leen jigéen a neex nee nañu duñu ko rey fii dañ koy indi seen biir yéen ngeen reyal ko seen bopp fay mu nekk loo xam ne revanche bu ngeen di jël ci ñim leen reyaloon bat loolu dëgg la wala dëgg amul pour mais yonent ma la sax sax moo ko yox carte blanche moom it mu ñëw wax ne man damaa tujja man damaa fii mu ne màng ma fa nekk laa bëgg dajale sama alal yi ñi ma yoree yoreeloon ci yéen waa Makka sama soxla si yow jox ma sama alal ñi ngi ma dencal bu ko defee ma gaaw bokku ci ñiy njëkk jënd ci butin de guerre bi nga xam ne gars yi dañ ko fay jaay bala maa jaar yi di fa jiitu les grands commerçants di ma fa jiitu may ñàkk est-ce que loolu am na amul mais yonent ma ne saaf saam loolu xam na ko moom moo ne ko sax demal mu ne ko fap nag ma wax ci yow lu amul mu ne ko may naa la ko kon loolu dañ ciy jànge que ne lépp loo xam ne nit ki pour mu accéder ci ak xam boo xam ne manuwul mooy il faut mu accéder ci mais gars yi seeno kàccoor te tax na boo waxee dëgg doo ci jot kooku possibilité wax lu amul dafay ubbeeku c'est possible mais ak condition mooy nga ko wax sa bopp mais ngay wax lu amul ci keneen mais à condition mu baña mu baña lan indi mu bañ a indi lan problème ci waajoo jële ki ngay wax ne moom moo ko def wala moom lii la ko dalak lu mel noonu yooyu tamit da cee jara bàyyi xel kon loolu la mais tekkiwul ne dañuy ubbi masalaam wax lu amul ku mu neex nga wax lu amul ngir ngir camoufler yow say say say tromperie sa ñàkk jub loolu moom xam ngeen ne moom amul moom ak loolu bokkul ak nag que ne man damaa bëgg accéder ci benn mbir moo xam ne sama intérêt la léegi man ma wax lu amul loolu xam nga ne loolu du àq boo am du sax àq kii alalu boppam la bu mu ñàq moom ko gaa yi yor ko wa xam nga ne loolu wute nag man ma ne man je veux aller au euh, euh, au Canada léegi li may def mooy damay wax lu amul ci ay papier tra euh, trafic ay papier loolu l'islam waxul ko trafiquer ay papier wax yu amul lu nekk wax ko ngir mën a agsi mën a dem loolu moom xam nga ne loolu du sa àq loolu moom mooy loolu wax dafa xaram le loolu wute nag ma ne man de France xaaral j'étais étudiant là def naa fa dix ans fay étude ñibbisi naa Sénégal mais foofu la ma fa bàyyi amoon naa fa ab entreprise wala amoon naa fa yoo xam ne yu ñu ma yoreel nga kii def lu ne ngir jóge Sénégal ñëw ngir récupérer sa alal waa ambassade di la rejeter tout le temps visa foo demande mu rejeter la te alal jooju mënoo ko lijjanti ci téléphone ak yooyu gars yi nee nañ il faut nga présenter wu indi sa pièce d'identité ngir ñu man laa jox affaire bi bu boobaa kooku voilà kooku ci cadre boobu man naa wax lu amul ndax bu ko deful lenn la mooy àqam bi da koy ñàkk loolu bokkul ak ki nga xam ne moom danaan man dama faa bëgg a dem léegi damay trafiquer ay papier loolu moom mooy wax lu amul loolu wax lu amul la tudd te kenn du lan dafa dagan loolu bokkul waaye bokk na ci li nga xam ne lañ ciy jànge mu am lien ak liñ doon wax sànq muy euh, yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la ci la yónni ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib biñ àggee fi nga xam ne mooy Waadil Qura Waadil Qura bañ fa àggee non ci yoon bi mi ñu jógee Xaybar ci yoon bi euh, di ñibbi fekk ñu ñàkk ndox mu daal di yónni naa Ali ak keneen radiyallahu anhu liñ demee ndaw soosu noonu ñu confisqué woon woolu ko <coughs> biñ ko laajee fan nga jële ndox mushrika boobu mu ne man gis ngeen fi ma jële ndox démb ci heure bii laa fa jógoon mooy vint quatre heures bu ngeen jógee fii di dox di jëm foofu ci ngeen di am ñu ne ko léegi nañ dem mu ne ilaa ay nag ñu ne ko ilaa rasulillah mu ne zalika saabi ñu ne ko ya waaye yow saabi dara fuy mooy daal ki ngi ci jublu même bu dee du saabi yonent bi alei satu salaam ñëw utiliser ndoxam delloo ko joxal ko defal ko njekk dajaleel ko ay provision yooyu yépp jox ko ba moom ba mu ñibbee dañ ko doon teeg ji ndax lu baax loolu mu defoon ci xare yi kenn doonu loon laal dëkk ba mu dëkkoon loolu mooy le fait que ñu confisque ndox mi mooy ne léeg-léeg loolu na lañ fay jànge mooy possibilité wu bi wala njiit bi mu confisquer bien koo xamante ni il faut mooy collectivité bi dafa soxla affaire bi te waa ji kese ko fi am kooku amul ay am na choix bon c'est so c'est loolu nag affaire la bu ko neexee daal mu bañ déedéet loolu amul bu dee ne lor dafa nar dal nit ñi te waa ji moom am na lu ñuy teggee lor moom rek ko fi am kenn du ne ko bon Euh, monsieur diw wala madame diw dañoo ñëwoon ngir kii léegi mu nekk fa naan maa bañ yooyu non loolu dañ naan ko man nañ ko ko laaj bu bañee bu boobaa dañ koy jël ngir lan parce que parce que lor ji muy teg collectivité bi ñépp ndax bu ñu naanul woon mais am nañ moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ne Seydina Imran ne bu ñu fi kii woon woon gars yi ñu ngi doon commencé di dañ mooy bu ñu jóge woon foofu bàyyi ko moom mu dem ñu nar a continuer di utu ndox vingt-quatre heures mais ñañu fa bàyyi man na gaa yi commencé ñenn ñi di alku ñu daal di confisquer mbir mi moo tax léeg-léeg confisquer yooyu day mën a nekk par exemple loolu ma son nañ ko fi wax tali boo xamante ne ni mooy njariñul ñépp la fi mu doon jaar yoon bu yàgg bi baaxatul te mënatuñ koo defar affaire bi il faut ñu daal di koy yokk yokk tali bi parce que ce n'est plus possible mooy ñi fi dëkk léegi dañoo gën a bari population bi dañoo gën a bari te tamit mbir yi oto yi gën a bari ak loolu mooy loolu ça il faut ñu yokk tali bi te mënuñu ko defaraat feneen te foog nit ñi jaar bu boobaa man nañu yëkkati ña fa dëkk ci wet yi mais à condition tamit li yonent ma lay saab saab def nga xam ne ndoxu ndaw si wàññiwu ci dara bal bi mu paree Seydina Imran nee na dafa meloon ni ci ñun ndox mi dafa gën a yokk mooy loolu mooy lan mooy ne tamit ñi nga yëkkati il faut nga jox leen lu mel ni liñ leen yëkkati mooy manoo jël kër goo xam ne valeur quatorze million francais CFA la nga yëkkati ko ba pare di ko jox kër goo xam ne deux millions la ba pare naan ko léegi li ci des yaay débrouiller loolu du yoon mooy prix marché bi li këram doon jar bu toll noon ngeen koy jox état bi tamit loolu la mooy il faut loolu la yonent bi lay sàr loolu la ko jox te pour. tar ku mel noonu même boo ko loo ko ci tegal après comme li yonent bi alei satu salaam defal femme bi ne gaa yi dajale leen ndax njekk la leen defal voilà mooy ne yow minimum mooy li valeur u këram boo koy kii na ko joxaat valeur u këram te bu ko joxub terrain ndax mënoo ko toj génne ko fi ba pare di ko joxub terrain kese mais fu muy dëkk mu war fee taat ay ay at te xam nañ suñu maçon yi ni ñu mel nga bëgg a ñëw sa waay nga bàyyi ko noonu loolu du maanute il faut yooyu tamit ñu ciy bàyyi xel kii ki toog naan man kenn du ma yëkkati sama këru cosaan la loolu du waxi dara loolu moom du waxi dara sama këru maam la ak sama baay fi la ne woon baayam fi la ne woon ñaata siècle la ngi loolu même bu dee am na solo mais dafa am lu ko gën ëpp solo fopp mooy lii bu ñu ko deful lor ñéppay ciy lor ñéppay lor bu boobaa nag dañuy teggi lor ndax ak dararu yuzaal li qaida bi wax ad dararu lor moom fu mu nekk yuzaalu dañ koy dindi voilà léegi nag kenn loru moo gën ñépp loru te ci loru ñépp moom mii toog foofu da ciy lor ndax pollution beeg yooyu yépp ak accident yi mën a am bu doomam yi génnee yooyu man na cee xew bu ko defee ñépp kii bu boobaa dañ koy tëbal mais jox ko foo xamante ne ni fu baax la ba pare defaraatal ko këram minimum comme ni meloon mais jamais gën tuuti loolu wala jël toolu gaa ba pare di leen ci fay loo xam ne matul loolu wala lu gën a néew loolu loolu du yoon loolu du yoon waaye tamit dañ ciy jàngi benn affaire le fait que yonent ma ne saab gis nga ku la defal njekk même bu dee mushrika xam nga xadis boobu noon bu Seydina Imraan moom la imaam al-Haafiz ibn Hajar wax ci Bulughul Maraam naan anna rasulallahi an Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu an annahu qaala tawaddaa rasulullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min mazadati imra'atin mushrika loolu xadis boobu muttafaqun alayhi mooy xadis bii nii ñu gis bu Seydina Imran bi doon nettali bi ñu jógee ci voyage bi confisque ndoxu ndaw soosu moom mooy bil maanaa la ko soloo que ne yonent mi dafa jàpp ci ndoxu ci baagu ndoxu euh, femme boo xam ne politique la woon ndax ci ndoxam moomu mooy pourtant tudduñ fi jàpp mais comme que dañ ko ñàkkoon. ba lu ñu naan ñu ñàkkoon ko c'est sûr que kon bu ñëwee bañ jàpp di jot ci loolu la ñuy jàpp looloo tax mu wax loolu léegi mooy eh, kon dañ ciy jànge loolu tamit kene mooy ndabal yéefér ndox moo xam ne ab ab Élisabeth ko moom wala koo xam ne chrétienne la jullit man na cay jàpp ndox mi fekk ne amul loo xam ne luy wane ne dafa sobewu loolu mën nga cee jàpp mën nga ko utiliser du ci dara bokk na tamit ci liñ ciy jànge ci côté boobu côté bii nii ñu nekk mooy ne yonent bi alei satu salaam mooy gis nga dafa am ay priorité gis nga bi ñu amee ndox mi mooy dañu ñàkkoon ndox ba nar mu wax Seydina Ali ibn Abi Talib ak keneen ne ko dem leen yoon utu ndox bi mu ñëwee waaja amoon janaaba nga xam ne ba ñu keroog ba ñu biddantee di julli yonent bi alei satu salaam seulement gis ko mu taxaw fële moom ñépp julli moom mu isolé wu mu ne ko mu ne ko lan moo tax julliwoo ak nit ñi alasta rajulun muslim gis nga tamit ndax dangaa bokk doo jul doo bokkoo ci jullit ñi mooy to neewu ko précipité wul looy def ni nit ñi julli nga taxaw fi mais lan moo la tëree julli non daf koo laaj ne ko yaa yaa fulaan limaada lam tusalli maana alasta bi rajulin muslim ne ko yow diw lan moo tax julliwoon ak ñun ndax doo jullit mu ne ko asaabat nii janaaba wala ma gis nga loolu la mooy da ngay laaj bul ñëw di accuser nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam accuser wu ko da koo laaj ne ko lan moo tax julliwoo ñépp julli loolu tamit day wane ni lu ñépp jullit ñiy defandoo nit tamit waroo toog mu neex la nga koy bañ a def ndax boo ko deful nit ñi di xalaat ne doo jullit di am njort yooyu yow yaa ko teg sa bopp moo tax mu ne alasta bi rajulin muslim ndax doo ndax julli farata ñépp di ko defandoo nga nekk fi toog loolu da yow yaay indi njortu lu ñaaw ci yow yaa koy def ci xelu nit ñi riiba googu dut boobu ñuy am ci say mbir yow da nga ko war a moytu en tant que jullit bul ne man sama yoon newu ci nañ xalaat lu leen neex man lu ma neex laay def déedéet bul dugal tamit sa mbokk jullit dimbali leen ci kaw bul def loo xam ne dañuy am interprétation ak njort bu ñaaw bu ñuy am ci yow loolu tamit jullit da koy bàyyi xel mais yonent ma lay saaf saam accusé wu ko mu ne ko asaabat nii janaaba man de dama am janaaba wala maat te aw ma ndox mais bi ñu amee ndox ba ndoxu faam boobu bi mu accès yonent ma lay saaf saam jëlul xoolali Seydina Imran wax radiyallahu waxul ne ci saase ndox mi bi ñu da koo jël ne ko demal sangu ji déedéet nit ñi la woo ñu ñëw duy seen baag yeeg def yooyu naan ak yooyu yépp yi nga xam ne mooy yooyu yu nécessité yi yooyu noonu lañ def ba après loolu mu ne summa ginnaaw bi mu defee loolu lépp ñu daal mu daal di jox woo ki nga xam ne dafa amoon ba ne ko jëlal ndox mi nga sotteeku ko kon mooy këne ndox bu fi amee buñ ñàkkee ndox wala lu tuuti ne fi loo xam ne dañ ko mooy buñ ci naanee dañ cee war a naan mooy buñ ci sangoo duñ am lu ñu naanee buñ ci jàppee ñu am lu ñu naan duñu am lu ñu toggeeg yooyu bu boobaa dañ naan la hé même ndox maa ngi fi mais comme que robinet yi dafa tëj barigo bii lañ diwoon depuis boobu amatuñ leneen lu dul barigo bii kenn duñ bàyyi kenn mu fiy jàpp te dañ cee war a lekk dañ cee war a di naan kenn du fi jàpp képp koo xam ne même janaaba nga am da ngay lan tiim ndax li ñuy wan ne janaaba ku ko am tiim day remplacer sangu mooy yonent ma alei satu salaam li mu wax waa ji bi mu ko ne asaabat nii janaaba man de damaa am janaaba te ma ndox mu ne ko alayka bis sa'id fa innahu yakfik yonent bi alei satu salaam ne ko maa ngi lay dénk suuf si pakk bu sell nga daal di ciy tiim loolu dina la doy ci lañuy ñuy xame ne kon masala boobu faaqidu benn taxuur bi mooy ki fa ñàkk ndox même bu dee janaaba nga am wala dangaa sëy sa soxna ba pare kooku noonu amoon ndox kooku kenn du la ne toogal ba am ndox julli di la romb déedéet dañ naan la demal nga tiim nga julli ji boo tiimee nag julli ba pare waxtu wi weesu ndox door a am yow jeex na jarul ngay julliwaat bu dee ne nag bi nga jullee ba pare tiim julli ba pare laata waxtu wi di jeex comme tàkkusaan laata waxtu tàkkusaan di jeex ndox da cee am dañ naan la sopp nañu boo sangoo nga dem sangu ji nga reprendre at dañ koo sopp kese mais du farata ngay reprendre at la. kon loolu la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ni def jëlul ndox mi. am nañ ndox rek mu jox ko waa ji mais dañoo naan daal di def li ñuy def ci yeneen riwaay ñu daal di jox suñu gëléem yi ñu naan ñu après loolu lépp mu daal di jël ndox mi jox waa ji ne ko jëlal nga xaal di koy sotti sa kaw dañ ciy jàng leneen mooy ne sangu janaa ba tamit mooy ku jël ndox yi am yéene sangu ba tooyal sa yaram bi yëpp ak ndox loolu dina ci doy ndax bu dul woon yonent bi alayhi salaam dina ko jëlal lii fa afrighu alayk ne ko jëlal ndox mi nga sottee ko sa kaw boobaa doon kononte ko dina ko defal jàpp benn benn defal ci defal lii xaajal sa yaram bi ci mooy boobu nga xam ne mooy bi gën mais sauf ko bee doy na ku ko def baax na mooy képp koo xam ne dafa am janaaba dugg biir géej wala dugg ci piscine wala taal li nga xam ne mooy sach sach doowam nekk ci suufam daal di raxasu ci euh, yaamam bi yépp tooy loolu na ko sëkk njàpp kiiwam mooy janaabam yëkkatiku bu paree mën naa dem julli ji voilà loolu dañ koy jànge ci affaire bii nii kenn mbir yi dafa am priorité waxuma la ay nit kese mais bu dee ndox mi fi nekk fas wi ñu yor animal boo xam ne dafa nekk animal bu ñu ormal comme fas walla nag wala ñoon ñoo fi nekk wala gëléem man ma am ndox moo xam ne bon fas wi da koy soxla ngir naan te aw ma leneen ma julli jot te man bu ma ko jàppee fas wi du naan bu boobaa dañ na naan la alhamdulilah sa ndox moomu yow da ngay tiim ndax yow am nga alternative man nga tiim alors que fas wi amul alternative ndox mi kese fi ne moom da koy jox mu naan te yow nga tiim voilà loolu la ndax yow am nga alternative muy suuf muy tiim alors que fas wi amul alternative mooy ne naan lay def boo fi utiliser ndox mi mu jeex mooy day aw mu boobaa nag ñu ne la hé jëlal ndox mi nga daal di koy jox te yow nga tiimi ndax moom animal boo xam ne bu bu ñu ormal la kon loolu yëpp dañ ko ci jànge ñu gis yonent bi saa saa ndaw sos li mu def ci lu baax mu daal di koy defal loolu ne nañ ko dajaleel yooyu yëpp defal ko ne bi ñuy xare ñu koy teggi saa bu ñëwee di ko teggi ndax lu baax li mu def malgré mushriku yi ñu doon loolu waxoon nañ ko mooy dañ ciy jànge tamit keneen nit bu la xasee defal njekk après même même lu mu la def lu metti après loolu bu ko xool tout le temps xoolal njekk lam na defoon waxoon nañ la ab ñoom abul baxtar ibn hisham waa quraish ña nga xam ne ñoo doon sonal yeneen bi alei satu ñëw ba badar ngir xeex ak moom mais mu ne tey ku ngeen jàpp rey leen ba mu des ñooñu parmi abul baxtar ibn hisham bu ko kenn rey saxaaba ba ko rey nee na yonent da ko rey ñëw ci yonent ma saa saam ne ko def naa le tout ngir jàpp ko def ko prisonnier moom bëggul woon lu dul rey ma dem na ba foo xam ne soit c'était man ma dee wala moom looloo tax ma rey ko si sinon yonent ma saa saam dane kook buñ ko def dara ndax la mu doxoon ngir embargo tooñ ba ñu tegoon waa banu Hashim teg ko jullit ñi teg ko waa ban Hashim radiyallahu ta'ala anhu yonent mi alayhi salaatu kooku doxoon ci ba deñ yonent mi alayhi salaatu salaam fàttewul njëkk lool malgré del na ay armam tey ne day ñëw xareek moom moo ñu nit noonu lañ war a mel rawatina ñoon bu dee ay yéefara la li ngay xalaat diggante jullit koo xam ne bi ngay dóor yow am nay jamono dimbali na la loo xam ne wal moom rek la fa taxaw kooku lu mu mel mel lu mu àddina soppeeku soppeeku ak lu mu la man di def après lu mu metti metti gëmmal ci loolu melal ni xamoo ko melal ni bul gis loolu xoolal njekkalam la defaloon nga jàpp na njekk lool manuma ko fay ak lu mu man di def te njekk lool du defa def ba mu effacé ku ndax def na ko ba pare dimbali na dimbali dimbali na ma dimbal koo xam ne de façon am na ba pare léegi nag def na loo xam ne wala même léegi presque lu ma metti rek lay def naa gëmm ci loolu tey xool moom la mu defoon voilà idfa billati hiya ahsan wala tastawi alxasanatu wala sayya suñu boroom nee na lu bon lu rafet ak lu ñaaw yemuñu du ñu yem mukk idfa billati hiya ahsan ku la def lu ñaaw defal lu baax ku la def à ton endroit lu ñaaw defal lu baax à son mu ne boo ko defee fa idal ladhi baynaka boo ko defee ki nga xam ne moom sa diggante moom adaawa dangeen amoon ak noonoo muy sa kooku noonu day mujj ka annahu aduwwun hamim euh, euh, euh, fa idal ladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim kooku nga xam ne noonoo moo dox seen diggante ba mu lay def yooyu day mujj nekk koo xamante ne nii day nekk sa copain li ñu naan copain queuse sa xarit boo xamante ni ndax loolu la mooy bari na ñoo xam ne dinañu am relation yoo xam ne mais mooy seen seen relation day day passer ay turbulences mais bu ñu ko muñee après mën nañoo nekk des vrais amis ndax moom xaritoo boo xam ne nattu amagu ci mooy yéen day neex kese mënoo ci xam kan nattu mooy que ni xaritoo googu dëggu naan dit xamagoo ko mais xaritoo gi baax mooy nattu am loo xam ne épreuve dëgg la lu mën a tas seen diggante mais ku nekk nga jàpp xam ne muñ yóbbu delloo lépp ci yàlla tax nga jàpp ko ndax na ko jàppoon ndax kat bu dee da nga koo jàpp nga da nga koo jàpp ngir yàlla moom it mu ne dala la jàpp ngir yàlla nattu am seen diggante problème am seen diggante nga couper moom mu couper wala la nga doon def nga wàññi ko yow yàlla taxul woon sa xol nga topp sa nafsu nga topp sa bakkan bi la naan revanche bul ñàkk fayda nag te lool mu lay wax boo ko defee loolu mooy wane ne kon wax ja doon wax naan dama koo soppoon ngir yàlla du dëgg même bu dee lool ngay wax mais danga koy jàpp gin koo jàpp sax ma ne ndax buur yàlla ma taxoon ngay def ma moo fi ne tey te moo fi ne suba te moo fi ne ba léegi te moom ngay gis sa relation diggante moom ak kii ak nit ki moom ngay gis buur yàlla ngay gis an ta'budallaha ka annaka tara ngay jàmm yàlla comme si danga koy gis boo ko gisul xamal ne moom mu ngi lay gis kon nag du ne parce que nit ki soppeeku na que man may changer ni ma doon doxalee moom bu soppeekoo inna allaha la yatabaddal buur yàlla du changer buur yàlla kenn la ni mel noonu la ma sa mel amul loo xamante ne nii lu may changer parce que diw changer na parce que buur yàllaa tax may def buy neex moo fi ne bu naqaree moo fi ne bu nee ci diggante bi moo fi ne kon nag nañ ciy bàyyi xel yonent bi alayhi salaam defal leen njëkk loolu di leen teggi ba jikko yu rafet yooyu ak jëflante bu rafet yooyu tax femme bi woowaa ñu ñam ñoom ñépp ñu dugg ci lislaam mu dellu ci liñ doon wax sànq makaarimul axlaaq bu ñu ko doonoon ci dëkk bi ñu bari waat naa ne ñu bari nañ tubaab yu bari nañ dugg ci diine ji sans pour autant yu nekk fi di discours discours yu bari bu ñu amoon comportement yu rafet nekk exemplaire des hommes exemplaires yoo xamante nekk des vrais ambassadeurs de l'islam bu boobaa nit ñi bari dinañu embrasser l'islam sans pour autant ñu leen di tenir discours waaye nag waaye nag moo tax loolu lu ñu war a taxaw la nañ defar jikko yi te buur yàlla kese tax ci noonu nag ci lañuy ñuy nekk de vrai jullit nekk ñoo xam ne dañuy dëggu yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen ànd ak ñi dëggu ñu dëggu ci lépp te buur yàlla rekk tax ndax bu ñu dëggoog buur yàlla buur yàlla dëggook ñun comme Arabi bi bi nga xam ne moom moo ñëw dëggu ne yonent ma sa sa lii taxul ma topp bi mu koy jox paaram ci màng bi mu ne ko lii taxul ma topp dama laa topp ngir ñu jàmm fii mu jaar fii mu dem ñu loolu dal ko yonent ma sa sa ndax ne ñu ne ko waaw mu ne sadaqallah fa sada fa sadaqama kii dafa dëggoog yàlla buur yàlla dëggoog kon nag nañu dëggoog bu ñu tricher nañu dëggu te buur yàlla tax buur yàlla nee nañu ñu ragal yàlla te ànd ak ñi dëggu kon nag yàlla nañu dëggu yàlla nañu buur yàlla may dëggu googu ñu daal di faatu ci loolu ànd ak li nga xam ne njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam baatinan wa zaahiran loolu yomb na buur yàlla yàlla nañu ko defal kon xam naa tey incha allah dañuy yem nii incha allah dañuy yem nii kon tey ci njàngat yi ba jotaay bii di ñëw am na nag yoo xam ne dañoo dese am na yoo xam ne dese nañu.